alayhi salaatu wassalaam wala taqtuluu awlaadakum xashyata imlaaqin naxnu narzuquhum wa iyyaakum inna qatlahum kaana xit'an kabiira suñu boroom tabaaraka wa ta'aala di wax ci laaya fanweer beeg benn ba léegi ci muy digle de ak yi nga xam ne moom la nekk di tere ci saar bii te kenn mënu la di isra saa su ne di dund lool la di ko dund tous les jours lu lool li nekk ci saar bi ci ay ndigal da ngay takkook moom yi nga xam ne moo fi ne ci ay sorem ay ay terem kenn du la fa gis kenn du la ko gis de mu ne kon beneen da ngoong wala taqtulu ta bu leen fàtte awlaadakum seen doom yi xashyata imlaaqin ndax ragal ñàkk loolu moom ndax ngeen faat seen doom yi ndax te yëg leen ne nahnu ñun borom bi tabaaraka wa taala narzuquhum ñun ñooy ñi nga xam ne ñun ñooy wërsëgal yooyale wa iyaakum waaye yéen bàyyi yéen parents yi ñun ñii di waajur yi bàyyeek nday yi yëg leen ne ñun borom bi tabaaraka wa taala ni ñu yore wërsëgu seen doom yi noonu lañu yore yéen seeni wërsëg de inna qatlahum kantaan ak mooy rey gi ngeen leen doon rey kaana nekkoon na de nekk na xit an mooy bakkaar kabiran bu nganda nganda nganda ta garaawa garaawa garaaw kon nag mbir maa ngi nii mooy wala taqtulu nafsa kon waaw wala taqtulu awlaadakum xam nga lii arab yi dañ ko doon def nga xamante ne nii dañ doon faat sax seen doom yu jigéen ñi nee nañ nga ngir ragal gàcce ak tamit ñàkk park que dañ naan doom ju jigéen moom boo ko amee du la mën a jàppale ci tool yi te du la mën a jàppale ci commerce bi te tamit bu xare yi amee gars yi razia yooyu nga xam ne man sa moroom du duma lañ doon def gekk rek songu benn dëkk daal di ravager ñooñu benn gox daal di leen rey jël ña nga xamante ne nii ci góor ñi rey jàpp ñenn ñi ay jaam jigéen ñi ngeen def ay jaam jël jur jéeg yépp yóbbu noonu ñu doon dunde dañ ne hé hé société bii moom mooy jur fi jigéen moom du baax park que jigéen du xeex te moom la ñuy njëkk a jàpp léegi bu ñu ko jàppee góor ñi sax dañuy xeex ñu faat leen waaye jigéen moom dañ koy jàpp yóbbu ko def ko jaam gaay di ko jabaroo suñu askan nag daal di yàqu nag loolu nag tax ñu naan daal ñun daal léegi kon mbir mi leen la simple na koom ju jigéen daal koo fi am ni ngay def dañ koy suul moo tax noonu la de te gisoon nañ ko wa idaa bushira ahaduhum bu ñu bokk bu ñu masa bushira ahaduhum bil unsa bees masee daal di bégal suñu borom gis nga ni mu ko tudde woon bushira bés leen bégalee ahaduhum kenn ci ñoom yéefaru Quraysh yoo yële te seen aada ya noonu lañ meloon de yi jigéen ne leen ah soxna sa de mucc na doom ju jigéen la nga gis ko waa ji nag mujj nag dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim nga gis nag mu mujj xar kanam gi daal di ñëkk ci saase mooy day am gàcce gu rëy nee na moo ko dugg mu xar kanam gi daal di daal di ñëkk nag waaye nag moom mer dañ ci mer ma nag di xaar nag ay way nouvelle bu bon bi xabaar bu bon bii nan lañ ma ko waxe gis ma biiri nawle bu demee daal li muy def daal mooy da koy sël suul de noonu le lañ doon def walla boog rek mu téye ko dëkk ci gàcce loolu lañ seen doom yi ndax lan surtout yi jigéen ñi lañ doon faat ndax ragal mu ñàkk yi nga xam ne loolu lañ wax suñu boroom nag ne leen bu leen ko defati de laa imlaaqin ndax ragal mu ñàkk waaye loolu is ce que ñooñ kese lay wax lii amatul bañ a am gaa yi nga xamante ne nii dañuy ñëw ba am doom mu leer leen ne parce que mooy li boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim di wax may leen ñu tuuti ñu dugg tuuti rek ci benn ci ay masala yoo xam ne taxawa ne fii yu am am solo lay ci jamono ji walillahi alhamdu wal minna mooy kon premièrement li nga xamante ne nii nit ki day ñëw ndaw si bu ëmbee ba pare mu leer ko ne ëmb na mu ne naa jël ay doom yoo xam ne dama koy naan ngir yàq ëmb bi wala boog loolu moom dafa xaram voilà loolu dëkku dafa xaram voilà moom la ñuy wax naan ci planning familial yeeg yooyu naan voilà parce que ëmb bi c'était pas désiré ëmb bi bëggu ko woon non non il n'était pas elle n'était pas prêt même son son son son son ami n'était pas prêt bon dañ doon forek après affaire bi ci juddu ci kon nag ni ñuy def mooy kon nañ fexe daal dem ci planning familial bi mu yàqal ñu biir bi lool dafa xaram loolu benn affaire la léegi mooy la mooy dafa xaram ci luñ doyal léegi nag mu des beneen affaire boo xam ne bu dee ne xam nga yonent bi alayhi salaatu wa salaam ci xadiisu Mawlaana Abdallah ibn Mas'ud ibn Umm Abd radiyallahu anhuma wa ardaahuma mooy xadiisam bu siiw boobu nekk ci Sahih yi bi mu naan yonent bi alayhi salaatu wa salaam bi muy wax naan inna nit ki yujma'u xalquhu fi batni min ummihi arba'iina yawman yooyu nutfa mooy bi mu doon wax processus bi nga xam ne comme bi ñu doon gis suuratul gisoon nañ ko foofu la leeraloon nañ ko walillaahi alhamdu wal minna mu ne nit ki mooy quarante jours yoo xamante ne nutfa lay nekk summa kaana alaqatan misla daalik quarante jours yoo xamante ne mooy ab lumbu deret bu lonku lay doon summa kaana mudghatan misla daalik après mu nekk aw suux woo xamante ni quarante jours léegi nag bu paree ci quarante mu ne ci suñu borom di lebal malaaka mi yonent ma lay saar saa moo wax loolu de mu daal di ëf ci doom joo jële ci liir bi nekk ci biir bi ci biiru ndayam ci ruuxumu ndayam mu daal du fay def lan li nga xamante ne nii mooy ak ruux la ci ëf bu boobaa loolu moo tax comme kon lan la 40 plus 40 plus 40 kon 3 fois 4 12 120 ba jour bu dee ne waaye ndaw si dafa ëmb ba mat ëmb bi mat 120 jours mooy fekk ma dagul 120 jour bu yàqee ëmb bi li mu def xaram na waaye mooy acte bii ñuy bëgg a wax teguwul ci kawam jël kak ko defal médecin ba ko defal waaye baayam ak ndayam ak tantaam wala bàjjanam bi ne woo gàcce lay doon demal defi ko ñu yàq biir bi loolu dafa xaram léegi mu des beneen mbir mooy bu dee nag mat na li nga xamante ne mooy téeméeri mooy mooy mooy non. Euh, <laughs> cent vingt voilà cent vingt laa bëgg wax waaw mooy téeméer ak téeméer ak fu ñaar fukk ay fan bu matee loolu muy cent yi muy quarante plus quarante ñeent fukk plus ñeent fukk plus ñeent fukk bu matee loolu mooy malaaka mi ëf na ca moom ruux kon nag à partir de boobu képp ku fa yàq biir bi mooy kooku dafa rey mbindeef kooku moom mooy ne dafa rey nit la rey bu boobaa nag mooy gis nga àttee ku rey nit day tegu ci kawam mooy am na bàkkaaru lële waaye am na bàkkaaru mooy yàq ëmb mais am na bàkkaaru tamit faat nit ndax suñu borom wol na ci moom ruux loolu benn affaire la bu am solo loolu affaire la léegi nag mu des beneen affaire kon nag mu nekkoon bu leen faat seen mooy ñooy ñoo ñëpp façon faat la voilà faat sa doom mooy leer na ne ëmb bi nee nekk na fi loolu nag wute nag li nga xam ne moom la ñuy wax li nga xam ne mooy méthode contraceptive mooy li nga xam ne moom la ñuy wax ci ci ci kii mooy yi nga xam ne nit ki da koy utiliser ngir bañ ëmb loolu noonu du loo xamante ne nii lu ñu xaraamal la ci loo xam ne luñ joyal la déedéet loolu mooy mooy mooy kii rek mooy li yonent mi alayhi salaam bi ko saxaaba yi ne ñun de dañuy def loolu quoi dañuy def dañuy dañuy suñu soxna yi buñ demee bay génn suñu man yu war a ñu daal di koy tuur ci biti léegi mu ne loolu de bu fekkee borom bi nar cee bind doom de. kenn manu ci dara loolu terewu ko moo tax Seydina ñoom Seydina Jaabir radiyallahu taala anhu doon wax ne loolu ñun dañ doon def loolu yonent bi alayhi salaam nekkoon fii suñu biir yëg ko te waxuñu dara neewuñ ñu woon loolu dafa xaram loolu nag wute nag li lamdaay comme ko nit ñi loolu lañ dégg que ne non loolu dafa xaram déedéet loolu fi mu xaram mooy ñu def ab campagne walla naan méthode contraceptive yi nan la ñuy def ngir bañ a am doom loolu di ko wax nag ci dëkk bi di ko wax surtout ñoo xamante ni ñu ngi koy waxal ay célibataire lañ yoo xamante ne nii moo xam ay université lañ ne moo xam ay jeunes la yoo xamante ne nii dañuy liggéey wala fu ñu mën di nekk ñoo xam ne takkante defuñ dara ñu leen di defal ay publicité yu mel noonu ñuy fo te daal juddu du ci am loolu moo xaram waaye entre ab couple boo xam ne ñuy sëy la loolu ñu utiliser yooyu seen biir loolu dara newu ci loolu noonu daraa ci nekkul li li ñuy xaraamal mooy bu ëmb amee mu leer ni ëmb am na léegi nag nga ñëw dama koy yàq ci ginnaaw looloo xaram voilà loolu lu am solo la te loolu noonu lu ama am solo la ne masala yii nag ginoon nañ ko yaatal quoi mooy ci mu ngi ci am na yuñ ko dagg daal di koy leeral foofule walillahi de awlaadakum seen doom yi xashyata imlaq ngir bañ li nga xamante ne mooy ñàkk waaw toog ba léy boo fa xamee doom yow xalaatoo dara woo ñàkk gi damay dal loolu la boroom di ne non mooy xam nga kooku wute nag ki nga xam ne daa fexe ba doom ñi ñëw moom mu ne léegi dama koy fexe éliminer moo xam mu ngi ci biiru ndeyam mu fexe koo dindi wala nday ji fexe koo dindi loolu yëpp dafa araam de te nag bu dee nag ak ñàkk ngeen di ragal yëg leen ne nax nu ñun borom bi narzuquhum ñun ñooy wërsëgal seen doom yooyu nar a juddu mais borom bi moo leen di wërsëgal daa nekk seen loxo ah inna allah kay waxoon na huwa ar moom mooy aji wërsëgal ak doon gi de dul quwwatil alhamdulilah dul quwwatil matin boroom kattan gi nga xam ne mooy gu dëgër gi kon soxlawul jaam yi naan dañ koy de wërsëgalam dara de kon moo leen di wërsëgal seen doom yi wa iyyaakum waaye yéen ñii ragal mais yéen yéen kañ li ngeen ne fi nekke woon li kan moo leen yor moo tax am na ñoo xam ne dañ doon ba a am doom naan é sama doom yu bëgguma doom ñëw mais ba doom ji ñëwee doom jooju de la mu ko yoreel la mu ko defal bu bu waayow bu ko xalaatoon bu mooy après la naan cey xoolal rek li borom bi di def te loolu moom ku ne dund na ko te sax bu la defa loolu loon dara mooy borom bi lu mu nam ne lii mooy am de toute façon loolu mooy am de voilà masala mi ñu doon gis voilà maa ngi doon xool baat moo moo moo ma rëccoon mooy masalatul loolu lañ koy waxee ci wàllu sharia mooy azli googu nga xam ne al azlu nga xam ne loolu noonu loolu lañ doon wax noonu walillahi alhamdu wal kon nag suñu borom ne